sallallahu alayhi di jaajëfal Cheikh Abdallah bu baax ci laxdari bu am solo boobu nga xam ne dafay jàngale ni ñuy jaamoo yàlla di ñaan rek ñuy gën a bàyyiwaat xel ba tey li ñuy tuddee aadaabul masjid mooy teggiin yi ñuy nekkee ci jàkka ji di rafetal toogaay yi di suufeel kaddu yi mënul ñàkk su ma ne baat yi mënul ñàkk rek mooy baat yi jëm ci jaamu yàlla rek da ngay jàng alquran da ngay zikkar yi ngay def yëpp nga def ko ndànk ci suuf waaye bu dee waxu àdduna moom xel xalaatu ko sax waaye toogaay yi itam toujours ñu ñu di ci gën a insister xam ne nit mooy yar boppam bu tollee ci benn at bi mooy yàlla noo ko tàllalee loxo rek la lay wuyoo booy toog moom nga toog ak moom ci toogaay yu yar te ne ci toogaay yu jàkk mooy nga toog lem say tànk ci boo amul ngant toog ci sa kaw tànk bi ci xaw a tuuti bi bu demee ba munul nekk mooy tarankulaayu parce toogaay bi toogaay ku toroxlu ci kanamu borom bi ci jublu rek moo ci am solo mooy nit kuy toog di déglu ak kiy toog di toroxlu ci kanamu yàlla seeni toogaay mën na bañ a bokk su ko defee kiy toog na natt boppam bu baax xam ne damay toroxlu ci sama kanamu boroom ci néegam bu sell bii mu nekk ak teraanga yi mu def ci man ci xéewal te dara gënu ci rëy nga am imaanu billah te ñu ngi ñaan yàlla na ko saxal ci ñun leneen liñ ci bëgg a teg lu gàtt rek mooy dina dem bu baax ci wàllu woote bii ñuy def ci néegu yàlla yu ñu tuddee ko nodd dañu dem ba soofantal ko te lu am solo sunu borom wax na ci alquraanam bu tedd bi ne wa ida naadaytum ila salaati ittaxaduha huzuwan wa la'iba dalika bi annahum qawmun la ya'qiluun yàlla jàngale na nodd foofu nee saa yu ngeen déggatee ma woote ci sama néeg yu sell yi parce que kii nodd bul jàpp ne mooy wax day jottali xaya ala alfalaa xaya ala alfalaa yàlla moo soxla jaamam yi yónni ko pour mu woo leen su wootee du moom la ñëw di wuyu yàlla la ñuy yàlla nee na am na ñoo xam ne bu ñu déggee sama baat boobu ma wootee nee dañu koy jàppee comme ay caaxaan wala ñu jàppee ko comme kuy fo noddu du def ci ñoom benn effet jullit bu wér di dund imaanu billah te dina dégg allahu akbar allahu akbar ba laa ilaha illa allah te yëngalul dara dara dara dara ci sa yaram loolu mënul nekk su fekkee xam na luy nodd ci baat yi mu utiliser allahu akbar nga baat boobu rek war na la sonnal ana lu gën a rëy ci li nga yor lan la lu mu la fekkee rek nga la allahu akbar soo déggoon baat bi mënatoo continuer ci li ngay def mënatoo continuer ci li ngay def yàlla tere bu ci boole rek ne la wuyu ko waaw xaya ala falaa xaya ala falaa ba tax yonent bi ne kenn amul droit dégg noddu di wax te léegi tey bu ñu doon yéegal drapeau bi wala ñu di ko wàcc bu la fekkoon ngay dox da ngay taxaw doo wax tekk ba ñu yéegal ko mbaa ñu wàcce ko te bu ñuy noddu ngay mbal mbali lu la neex wax loolu mën na dem ba dugg ci shirk sax xolo orme bi nga jox sa drapeau réew ñu dem di ko jàngale bu yéeg di wàcc kenn du dox nit taxaw ñu ormal ko ba drapeau bi yéeg wala mu wàcc yëguloo ne lu toll loolu la ñu ci nodd bu ne allahu akbar rek ne lépp taxaw nee na boo mënee nag di ànd ak moom moo gën loolu mooy sunna allahu akbar nga wax allahu akbar bu ñëwee ba ci xaya ala sala xaya ala sala yow nga wax la xawla wala quwata illa billah bu waxaatee beneen bi xaya alal sala nga waxaat la xawla wala quwata illa billah mais yi ci des yëpp lu mu wax nga waxaat ko loolu dafa am solo su ko defee da ngay dem ba xam noddu gëdd bi mu am bul ko jàppee kii taxaw di wax waaye laajal ki muy waxal kàddoom te nit ñi dem nañ ba léegi noddu dañuy jàpp na sax soo demee ba amoo loo def rek nga war a dem nekk noddukat soo demee ba amoo loo def ci lañ lay bàyyi nga nekk noddukat ket xam ne xamuñu noddu bu jataay bi di yaatu martaba yi ñu am garaat yi ñu am yow may xiyaam képp koo xam ne yaa ngi daan taxaw ci noddu orme bi ñu lay jox teranga dañu la fay teral yu kawe ya te boo ne tëll rek ñëpp xam ne ñii ñooy noddukat yi loolu dañ ko banaliser léegi ba nga xam ne soo demee daal ba amoo nodd te di nelaw rek dese la mën nga nekk noddukat ba am na ñoo xam ne bu ñu yoree benn niveau bi sax ci jàng nii ci arab xalaatuñu nekk noddukat imam rek wala oustaz waaye du nekk noddukat parce que dañu jàpp ne dépassé nañu ko kay jottalil yàlla kàddoom nga dépassé ko parce loolu am nga njàng mu ko toll moo tax ñu bare du ñu nodd nekk imaam a leen gënal ñu nodd luy nekk imaam luy nekk ustaaz ak fan la yem ak fu mu commencé mais imaam mooy lan dañ ko beral ci julli gi lu mu joxul nit ñi moom noddukat bi ñoo yem ci julli gi dann lenu mais su fekkante ne dem nañ ba xamatuñu sax kii ñëw di jottali baat bi ne du moom mooy wax yàlla la te kat niveau bi nga am ci njàng ba xeeb sa noddu pour nga nekk njiit rek di nga génn ci biti koo xam ne du yàlla du yonent bi yore daraja bu kawe teg la nga sukk ci kanamam mu jottali loola kàddoom nga jottali ko kàddoom par force te dëcc la te buñ ne kaay nga jottali kàddu yàlla nga jàpp ne dépassé nga loolu nañ ko bàyyee ñenn ñi rek déedéet nga xool ki ngay jottalil kàddoom ak ka ñuy jottalil ci jàkka ja kan la nga xam ne nit ñi dañu réer ba mu ëpp sax waaye loolu yëpp nag du tere du tere ñi ñu xas wax ni ñii ñoo koy def ñu tuddee leen ay bilal seen cër la dañ koy bàyyee ñu def ko waaye bu ñu fa nekkul noddal noddal te nga jublu ci jaamu yàlla rek bu ci jublu ñu dëggale de ku ci déglu ñu wax la yaay parce que tamit loolu léeg-léeg daf ciy rax am na ñoo xam ne seen yëngu-yëngu jàkk yépp ne nit ñi xam ne ñoom ñooy nangam ñoom ñooy nodd ñooy jiite ñooy def nangam waaye léegi après nit ñi buñ ko xamee sax am na ñoo xam ne keroog lañ lay jéttu ñoom parce que ñoom bëgguñ ku leen jiite a léegi bu fekkoon nit ñi xam ko rek moo tax nga sàkk loolu nit ñi xam ko mere luy sa fay moo def ko nga yéenee ko jaamu yàlla rek ñu dégg ko ñu bañ ko dégg bu ci sa yoon nekk wooteelal yàlla su ko defee loolu yëpp dina tax ñu dem ba dootuñu bokk ci ñi nga xam ne suñu borom nee na bu ñu koy po dana ñooñu mooy nit ñi nga xam ne seeni xel yembul xawmun laa yaqilu xel luñu du xel seen xel di xalaat su ko defee nee itam sunna la boo xam ne nii war na war na ci bépp place bu mbooloo di daje fixe di fa julli toujours jumaa la jàkka la amul séparation wala place boo xam ne ña fay daje toujours ña fay daje di julli wax ñu place garam place yi nga xam ne nag moom jullee ci sax daanaka moom ñàkk julli ñoo yem waaw ah, toog ci wetu jàkka ji def garam place ñu noddu nga jóg taxal sa si jaadu julli loolu mënoo nekk lan mooy njëriñu xayaala sax bépp mbooloo bu fixe nag mën nañu taxawal foofu julli juróom saa yu jotee dañu war a noddu pour nit ñi yow parce que mbooloo mi moo ci solo su ko defee ñu julli ndoo ko julli mbooloo loolu su ko defee nee na warul manqué ci benn jàkk bu rajo amee bu amul yëpp dañ ko war di def ñu ko dégg ñëw di julli waaye nee bëgg na itam sopp nañu noddu mu nekk loo xam ne dafay nekk mag ñi yëtul مثنية لا معرب لا معربة ولا مفردة waaw su boobaa xam ne jàng baax na ci de nee nodd gi dafa war a nekk lu ñuy tudde lu ñu binaal mooy baat yi ci nekk yu mujjee yëpp masque sukun moo ciy nekk doo indi xaqiqatalu baat doo ko i'raab bu dee allahu la woon lu doo waxati allahu ñeneen itam dañu koy def ñaar ñaar doo ko def benn benn boo ne allahu akbar di nga waxaat allahu akbar boo ne ashhadu an la ilaha illallah di nga ko waxaat mais ki xàmmewul muaraba ak mufrada ak musanna bu noddee day indi borom moo tax ko dafa war a jàng dafa war a dégg de dafa war ko xàmmee noddu bi fi ñu war a xëcc ak fi ñu warul xëcc lettre bu nekk ak nuñ koy waxee ak nuñ ko warul waxee waaye du baat bu diis rek mooy nodd du at yu bare itam mooy nodd toujours léeg-léeg ma tooñee ko mbokk yi ci tudd yi ne bu ñu suñu aada la bu ñu tuddee doom dañ koy tiim na yàlla na ko yàlla def magum lislaam te duñ ko ñaanal yàlla na ko yàlla def ndawul lislaam su ko defee yàlla def ko magul lislaam mu fayee ndawam ba mu jeex dem nekk magul lislaam dem ci jàkka ja toog di lu ko neex def te du tegu ci diina parce que magul islam la nekkul woon ndawul islam mais ak am solo nga nekk ndawul islam nga dund ko jàng ko xàmme ko nekk magul l'islam li ngay def day tege ci yoon waaye di julli di woor di dem jàkk di def yëpp te fekk diine ji maîtriser woo ko ñaari jàkk ju mu nekk indi fa ay problème yu dul jeex loolu rek moo ñu sonnal moo tax yàlla ñu doon ay ndawul islam d'abord ñooy nekk ay magul islam ba tax ne leen noddukat na jàng xàmmee bu yegsee ci allahu akbaru la ñuy bind allahu akbaru allahu akbaru ashhadu an la ilaha illa allahu la ñuy bind ashhadu anna muhammadan rasulullahi la ñuy bind xaya ala alfalaati xaya ala alfalaaxi allahu ñaari yoon ñu baal allahu akbaru allahu akbaru la ilaha illa allah loolu la ñuy bind waaye bu ñëwee di ko noddu bu waxee allahu akbar allahu akbar loolu mooy mat niya da koy sukkoon dootul waxati allahu akbar allahu akbar bu ne ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu anna ñaari yoon parce que bu waxee allahu akbar allahu akbar dafa war a waxaat ndànk ci suuf ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu anna muhammadan rasulullah ashhadu anna muhammadan rasulullah ñaari yoon door ko yëkkatiwaat ci kaw ashhadu an laa ilaha illa allah ci kaw ashhadu an laa ilaha illa allah ñaari yoon door a wax ashhadu anna muhammadan rasulullah du wax dan rasulullah muhammadan dafay idgham ci raa dan rasulullah du wax rasulallah hayya ala salaa du wax hayya ala salaa de hayya ala salaa hayya ala salaa hayya ala salaa hayya ala salaa hayya ala salaa hayya ala salaa ñaar yëpp mënul nekk hayya ala bu njëkk bi hayya ala salaa hayya ala salaa hayya ala salaa ñaar yëpp mooy hayya ala salaa hayya ala salaa yaa yenn xëcc yi am na baat yoo xam ne kenn warul xëcc allahu akbar am na yu warul xëcc ñoo xam ne bu ñuy du comme dañuy nelaw wala ñuy xëcc xëcc di nga xëcc lu ñu war a xëcc mais di nga dem ba xëccaale loo warul xëcc nee na su ko defee muy sonn ci baat yooyu bu ci nekk mu jox ko acte bi mu am noonu la amee ci liqaam nee na bu dee ci liqaam nag doo ko mat ni ya yépp mufrad lay doon benn benn ngay wax lu dul allahu akbar allahu akbar moom ngay répété ñaar yoon nee na gi doo ko def ñeenti allahu akbar doo ko def benn benn ashhadu an la ilaha illallah benn yoon ashhadu anna muhammadan rasulullah benn yoon nee soo ko defee noddu gi yàqu na allahu akbar soo ko defee ñeenti yoon noddu gi yàqu na loolu lay wax bon nee na comme ñu ngi koy déggee léeg-léeg ci yenn noddukat yi am na ñii mën na noddee ñeenti kàbbar léeg-léeg allahu akbar allahu akbar allahu akbar akbar ñeent day dem mais nee bu dee ci ngiru imam malik nodd gi day yàqu ñaar rek doy bu dee aya eh, eh, ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadan rasulullah nga des ko ñaar ñaar nee du tere léeg-léeg da ko dégg ci yeneen i noddukat xëy na loolu raar na senegal waaye nee na nga def ko parce que itam am na lu bare lu ñuy bëgg a sàggane léegi ba boone sax boo wasee sax boo ne ci ngiru imaam Malik dana koy jàppee comme loo xam ne mën nga ko fa teg rek dem sa yoon te loolu nit ñi xamuñu gravité bi ci nekk nit ñi dem nañu léegi ba jàpp ne ku mu neex sax mën nga bañ a tënku ci ngir da ngay ñëw rek nga wax ne man daal yàlla yonent bi laa roy jeex na point loolu mënul nekk dañu wax nit ñi dëgg ñi loolu mënul nekk nit ci nguur ci jamono bi mënul nekk jëlee ci yàlla direct ci yonent bi direct mënul nekk bu ñu nekk nit ñi mënul nekk yàlla bi mu yónnee eh, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jox ko alquran bi def ko jàngaleel boppam saxaaba yi la ko jàngal ñoo ko gënoon dégg ci ñuy dund ci kaw suuf parce ñoo ko jege ñoo taqoog moom ñoo déggoon wax ji ñoo xam ni yonent bi daan commentaire njàngale yonent bi bi mu làqoo jamono ku bëggati déggati alquran ci ñooñu ngay jaar rawatina nag ñi ñuy tuddee alxulafaul arbaa mooy Ababacar Omar Ousmane Ali ñu dem di ko fa tibbi feneen foo ko tibbee mën nga fa jëlee lu leeru ñooñu ñooñu jàngal ñoom la ñu tuddee ay taabiin ñoom ñoo rootee ci saxaaba yi direct ñu wax ne ku bëgg a dégg l'islam bu sell da dem ci ñi jàngee ci ñi jàngee ci yonent bi tane mais doo ko foraatu ci àll bi lu ne da ngay dem ca source ba fu mu jógee nga tibbee ka fa loolu moo waral mu dem ci taabiina yi mooy ñi nga xam ne ñoo jàngee ci saxaaba yi saxaaba yi jëlee ci yonent bi imaam Malik am na sens bu toll ni moom ci taabiin yi la rootee maanaam benn nit moo dox digganteem ak saxaaba yi dafa rootee ci ku rootee ci saxaaba yi moo tax ngiram ci Seydina Omar la ko wékk parce que mooy lan façonu jàngaleem école am moo xam bu Shaafi wala bu Malik wala bu Abu Hanifa ñu bàyyi ñu sax mu wax Malik imaam Malik li fa kenn du ko sàllalu imaam Abu Hanifa imaam Hanbal ku mu doon ci ñoom sa ngir yaa ko dem branché kenn ci ñeenti xulafaawul arbaa yii mooy ñeenti ngir yi gën a siiw nag am na yeneen yu dul ñoom mais ñoom dañu gis ni ñii ñooy ñu gën a dégg jàngale yonent bi ñuy dem di rootee ci ñoom ñu dem nag affaire bi di dox di dox jamono di dox ba léegi kenn mënatul jóg fi direct dem ci yonent bi dañu waxan sa dëgg kan ngay mën a jàngee tey nga jàngee ci diw mu jàngee ci diw mu nekk que génn nañu ci diw mu ci diw mu dem ba jëlee ci Maalik wala Shaafi wala ci seeni téere ala kulli daw ba suuf ci seeni jàngale nga taxaw fa tibbee foofu te même temps yaa ngi firi alquran di jàngale hadith yor say téere shara commentaire yi imam diw la wax ci aaya bi amul kii firi alquran nag di ko firi directement ñëpp ci commentaire yi la jaar nan la imam Shafi waxee lii nan la ko imam Malik waxee nan la ko Seydina Omar déggee nan la ko Aliyun firee parce que ñoom ñoo ko déggee woon noonu ci yonent bi moo tax mënoo def direct ci yonent bi ci ñooñu rek ngay mën a jaar léegi bu ñu la gëmloo da ngay bëtt benn fee téye sa téere bëtt dem ci yonent bi di rek loolu ay nax la bu nax sa bopp toogal nga xool borom xam-xam yu sell yi lu imam malik bi mu toogee foofu di jàngale am na ay mujtahiduun maslo ali yoo xam ne bu leen neexoon du ñu tënku ci moom mais dañu dem ba gis ne ñoom kii moo ëpp leer ñu teg seeni ittihaad ci suuf dem di sukk ci kanamam di jël dars pour am rek lu gën a leer la ñu yor te montant ñooñu yeggoon nañ ci fu ñu leen bàyyee ñu dem ak seen bopp mais da ngay dem fi imam Malik da nga koy jàppee benn Babacar Sylla bu taxaw boo xam ne lu ko neex mu commentaire ci diine ji ba buñ la ko waxee da ngay jàpp ne non ay waxam mën nga ko teg ne ëpp naa teg parce que du du wax lu dul xadis ak aaya alquran yàlla may na ko sens bu toll ni ñu ngi judd ci téeméeri at yu mujjee ci jamono yonent bi quatre-vingt-treize ginnaaw am na sens bu toll ni téeméeri at yu mujjee ci yonent bi téeméeri at yu njëkk bokk ginnaaw ci dund bi am bu toll jamono boobu te jamono boobu dara dara dara dara dara li lay wan ne yàlla daf ko teel a may nag yaayam daf ko ëmb ñetti at am na ñu ne ëpp na ko sax def na ci diine yàlla ñetteetu yàlla teel a jàngul lool yàlla teel ko ubbi ubbil ko xelam macha allah teel bari xam jàng na ci juróom-ñaar téeméeri kër waa taxaw fii di fontoo naan non maali ga wax rek mën nga am sa xalaatu bopp te kat weesoogul ñetti nit yu ko jàngal yitte imam Malik yegg na ci jàng ci juróom-ñaar téeméeri sëriñ juróom-ñaar téeméeri sëriñ mbokk yi loolu day taxaat gënal ma ci ku fi jàngee ci fukki sëriñ yu mat seen yitte daana yegg ci ku ñu foog ñu ñëw mu dëkk la téeréem juróom-ñaar téeméeri sëriñ ñetti téeméer yëpp ay taabiina lañu mooy ñetti téeméer yëpp ci saxaaba yi la ñu duyee jox ko sëriñ bi kooku du ko bisaar kooku du ko ñu sànni dama xam ba pare nag mu jàngale soixante-dix ans xabru yeneen ci bi juróom-ñaar fukki at la jàngale à l'âge de la toog di jàng fukki at ak juróom-ñaar ah juróom-ñaar téeméeri sëriñ yëpp ñu wër dix-sept ans tees na xam-xam toog di jàngale ci raw du yonent bi soixante-dix xam-xam te ci biir na Munawwara la ko doon defee fa boroom xam-xam yëpp nekk fa yonent bi mujjee wax waxam ñëpp ñu xam ko bu fa waxul lu wérul du jàll kooku waxam du wax bu ñuy sànni ci mbedd mi comme benn oustaz bu commentaire ba nga xam ne boo ko déggee da ngay jàpp ne mën nga ko teg fi uti leneen fooy jëlee ci leneen du ko gën a wér ci ku jëlee ci ku jëlee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mbooleem borom ngir yi ngay dégg yëpp borom xam-xam yi ñoo mujj d'accord ne imam malik ñaari xadis yi yonent bi di wax moom la woon yonent bi wax na ci xadis nee na may bañ ma guddal ko moo tax duma jaar ci xadis bi bés penc du taxaw mukk lu dul yàlla tàggat na ay nit ña nga war ay ginéem di jógee ci gox bu nekk di tuuru si fii ci Madina di tibb si xam-xam di tibb si xam-xam nee itam nit ñi di jógee ci gox bu nekk ci beneen xadis di wër di sàkku xam-xam fu nekk te duñu gis mukk ku toll ni imaamu madinatul munawar bi li muy sotti ci xam-xam ñu gëstu ko loolu imam malik rek li d'accord ne moo ko fi am ci jamonom loolu waral baatu imam malik même imam Shafi dem na jànge ci moom li lay won ne gars yi dañu doy war gis nga imam Shafi ak li muy ber ber ci njiiram mu wax ko malik téere malik yëpp daf ko daan jàng mu wax ko malik daf ko tari ci sept jours te téere bi boo ko xoolee daanaka moo ëpp kaamil bi daf ko jàng ba mu jeex mu tari ko dëpp téere bi tari ci kanamu malik ba mu jeex bi muy tari alquran sept ans la moom imam Shafi mais bu ñu ko daan laaj tëj génn ñoom ne ilmu ni ilmu tuqa xam-xamu imam Malik ñu ne mu ne xam-xamu ragal yàlla la defoon na déclaration bu rëy xam naa ñu gëstu waxam nee na kenn amul droit di ubbee fii ci madinatul munawwar lu jëm ci xam-xamu fiq lu dul imam Malik fii mu ngi dund kenn waru fi génn àtte kenn warul fatwa kenn ku dul imam Malik moo ko fi gën a dégg moo ko gën a ràññee imam Abu Hanifa loolu la wax nee na moom gisul ci kaw suuf kanamu Malik comme xale bu ndaw bi mu paree ma laajte ne ko kilifa gi yow tamit euh, ngay xaw lu waral toogaay bi mu ne ko wallahi gisuma ku gën a dégg sunna imam Malik Abdullah ibnu Mubarak nee toog naag imam Malik mu toog di jàngale ndekante toog na ci kaw jiit mu fett ko fukki yoon ak ñeent quatorze fois yënguwul nee dem na ba yaram bi tàmbali sax di jaune ñaqutooy xet nee bi ñu paree ñu laaj ko lii lu ko jar mu ne mënu ma woon a dagg xadis bi ngir ormaal waxu yonent yëg ne ñu ngi koy fet waaye jaralu ko mu dagg waxu yonent bi ngir orma bi mu ko jox ñu kooku xam ngeen di wax ay caaxaan moo tax bu génnee benn wax ci diine attention wax la bu ñu war a bàyyi xel ci li borom xam-xam yépp seede ci moom te nee na mosul tëdd benn guddi nelaw te gisul yonent bi moo tax su ko defee foog ñu xam ne ñu baax ñooñu xam seen niveau xam-xam ragal yàlla ga fa ñu toll mu dem ba xamatuñu ko xamatuñu leen xamuñu mooy kan te buñ la Malick wax lu yonent bi boo seetloo yàlla ñi xàmmee ñëpp te jàng te kilifa bu la neex nga tudd ko amul ko jox xanaa ñi xàmmeewul waaye boroom xam-xam yi jàng ku ci nekk boo sukkoon ci kanamam mu wax leen ne ci ngiiru Malik lay roy Sénégal nag yàlla moo leen may loolu réew mi majorité bi yëpp ci ngiiru imam Malik la ñuy teg soo soo dindee juróomi kuréel yi fi nekk ñeent yépp ci imam Malik la ñuy jokk te ñeent yooyu benn bu ci nekk moo ëpp benn bi def su ma juumul li ëpp li ñuy lim ci réew mi dañ naan la tiijaan murit xaadir laayeen ibaadu rahman ñeenti kuréel yi dañuy faral di lim mais ñeenti kuréel yi juróom ñeenti yépp boo seetloo ci ngiru imam malik la ñu bokk foofu ay ngënk yu jàng ñoo fa nekkoon moo tax foog ñu xàmmee mag ñu baax ñooñu ñuy tuddee salafu saalih yàq nit baaxul te média bi dafa xew léegi dañuy jàpp kilifa banaliser ko tuutal ko te duñ la jox ku toll ni moom pour nekk nanu xam ñooñu loo waxee ne ma c'est-à-dire baatu mag mag ñi mag ñi mag ñi loolu olof la rek mais arab yooyu ko dàq fuuf da ngay dégg daa iman ñu tudd salafu saalix mais lan mooy salafu saalix loolu arab yi koy utilisé mooy suñu mag ñu baax ñi waaw boobu la ñu teg de salafu saalix mooy mag ñu baax ñi saxaaba mooy ñu àndoon ak yonent mooy ñu topp ci saxaaba yi salafu saalix mooy ñu topp ci ñooñu mooy mag ñu baax ñi loolu des fois terme boobu la gars yi di utiliser rek suñu mag ñu baax ñu suñu mooy ñoo salafi su ko defee ñu bàyyi leen xel góor góorgóorluwaat gën a yokkaat àlluwa yi te ci nit ñu baax ñi xam fi ñuy teg seen tànk nit ñi seeni jàmm yàlla soreetul seeni njàng soreetul yàlla tere ragal yàlla nag te defee ñu bàyyi ci xel yàlla ñu yàlla dimbali ñu baa ci guddal gi léeg-léeg jataay bi daf ñuy xaw a mel ni lu ñu bloqué yàlla ñu yàlla defal eh, ilmu tuqa ci barke yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wa salaamu aleykum